wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin amma ba'd fa yaquulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-alam abu zakariyaa yahya ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahu llaahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saani wa salaatiin. waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala lam yatakallam fil mahdi illaa salaasa Iisa ibnu Maryam alayhima salaam wa saahibu Jurayj wa kaana Jurayju rajulan aabidan fattaxada sawmacahu fa kaana fiiha fa atathu ummuhu wa huwa yusalli fa qaalat ya jurayj fa qaala ya rab ummi wa salaatii fa aqbala calaa salaatihi fansarafat falammaa kaana mina al-ghadi atathu wa huwa yusalli fa qaalat ya jurayj fa qaala ay rabbi ummi wa salaati fa aqbala ala salaatihi falamma kaana mina al-ghadi atathu wa huwa yusalli faqaalat yaa Jurayj faqaala ay rabbi ummi wa salaati fa aqbala ala salaatihi faqaalat allahumma laa tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat fatadhakara banu israila jurayjan wa ibadatahu wa kanat imra'atun baghiyyun yutamassalu bihusniha faqalat in shi'tum la aftinannahu fata'arradat lahu falam yaltafit ilayha fa atat raa'iyan kaana ya'wii ilaa sawma'atihi fa amkanathu min nafsihaa fa waqa'a 'alayhaa fa hamalat falammaa waladat qaalat huwa min Jurayj fa atawhu fastanzaluuhu wa hadamuu sawma'atahu wa ja'aluu yadribuunahu fa qaala maa sha'nukum fa qaaluu zanayta bi haadihi al-baghiyyi fa waladat mink qaal ayna as-sabiy fa jaa'uu bihi fa qaal da'uunii hattaa usalli fa sallaa falammaa insarafa ataa as-sabiyya fa ta'ana fii batnihi wa qaal yaa ghulaam man abuuk qaal fulaanun ar-raa'i فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا وبينا صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة fa qaalat ummuhu allahumma ij'al ibnii mithla haadhaa fataraka as-sadya wa aqbala ilayhi fanadara ilayhi faqaala allahumma laa taj'alnii mithlahu thumma aqbala alaa sadyihi faja'ala yartadi' فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه بإصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها ثم قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول hasbiya allahu wa ni'mal wakiil faqaalat ummuhu allahumma laa taj'al ibnii mislahaa fataraka ar-radaa'a wa nadara ilayhaa faqaala allahumma ij'alnii mislahaa fahunaalika taraaja'a al-hadiis faqaalat marra rajulun hasanul hay'a faqaalat marra rajulun hasanul hay'a faqultu allahumma ij'al ibni mislahu faqultu allahumma laa taj'alnii mislahu wa marruu bihaadihil amati wa hum yadribuunahaa wa yaquuluuna zanayta saraqta faqultu allahumma laa taj'al ibnii mislahaa faqulta allahumma ij'alnii mislahaa qaal inna zaalika ar-rajula kaana jabbaaran faqultu allahumma laa taj'alnii mislahu wa inna haadihi yaquuluuna zanayta wa lam tazni wa lam tazni wa saraqti wa lam tasriq faqultu allahumma ij'alnii mislahaa muttafaqun alayhi almumisaat bidammi almiimi al-uulaa wa iskaani alwaawi wa kasri almiimi alsaaniyati wa bissiini almuhmala wa hunna alzawaani walmumisatu alzaaniya wa qawluhu daabbatin faariha bilfaa ay haadiqatin nafiisa washaara bi shiin al-mu'jamati wa taxfiifi ar-raa wa hiya al-jamaalu az-zaahiru fi al-hay'ati wal-malbas wa ma'naa taraaja'a al-hadiis ay haddasati as-sabiyya wa haddasahaa wallaahu a'lam kon hadiis bi moom lañ la waxoon waxoon nañ dafa gudd noonu naa hésité koy jàng comme nañ gisoon ci baabu sabri hadith numéro bi ci hadith Seydina Suhayb boo ko fàttalikoon bi waa ashaabul uxduud ñoo juñ ko woon jàng loolu laa doon xalaat naan est-ce que mooy xale ba ak buur ba ak njabarkat ba ak eh, jaamukatu yàlla ba eh, loolu laa doon xalaat naan est nañ ko jàng finalement walillahi alhamdu wal minna kon eh, ñu ñëw ci hadith bi mujj kon ci suñu buntu bi walillahi alhamdu wal minna di buntu fanweer ak ñaar di numéro 32 alhamdulillah nga xamante ne ni eh, ci suñu jotaay bii ñu génn muy bii wax bunt wala ci garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum di wax eh, mbiru eh, ngëneelu way néew ju doole jullit ñi way ñàkk ñi nga xam ne seen neena suul nëbb seeni mbir ñoom ah, ñu nëbb gisoon nañ ci jotaay bi ñu génn xadiis sayyidina Usaama ibn Zayd euh, euh, radiyallahu anhuma Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñaari xadiis sax lañ gisoon moom lañ mujj woon gis mais gisoon nañ avant boobu xadiis Mawlaana Abu Hurayra mim naan rubba ash'atha Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na rubba ash'atha aghbara madfuu'un bil abwaabi law aqsama ala Allahi la abarrahu muy xadis deux cent cinquante sept gisoon nañ xadis bi ci tegu mooy xadis deux cent cinquante huit muy Seydina Usaama bi nga xam ne moom la ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na qumtu ala baabil janna damaa taxawoon ci buntu aljanna walillahi alhamdu wal minna waxoon naa la dinaa xoolaat eh, xadis bi buy ñëwaat en tout cas xadis bi ñëwaatul deux cent quatre-vingt-neuf du côté yooyu euh, vérifié naa ko mais gisuma fu muy ñëwaat mais insha allah dinaa ko. kii ndax téere ñu ci yor dane day ñëwaat ci boobu ñu ne ñëwaat hadith numéro deux cent quatre-vingt-neuf waaye bi mu ko xoolee laa gis ne hadith deux cent quatre-vingt-neuf du hadithu Seydina Usaama bi ñëwaatul foofu euh, dama ne woon na xam naa faute de frappe la war a doon sûrement loolu la war a doon waaye xool naa trois cent quatre-vingt-neuf côté yooyu xool est nekkul dafa juumoon ci kii bi mais gis naa ne même trois cent quatre-vingt-neuf du moom waaw même du moom waaye nañu ko jàpp insha allah bu ñu ko fi gisaatee fii ak ci biir téere bi insha allahu taala eh, eh, borom bi man na def fàttala ko ne xadiis bi gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna comme yi fi rombam kon nag tey insha allahu taala ñu wala gis xadiis numéro deux cent cinquante-neuf ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent eh, mooy bi jeexal téere bi mooy mooy bi jeexal buntu bi muy ñatt kon wa an abi hurayrata mu ne xadiis bi dañuy wax rek dem après njàngat yi dinañ ñëw ci ginnaaw amaana tay moom moo mayul firi bi kese lay doon bu tout dépend rek bu dee teel nañoo pare ci firi bi après kanta yeneen riwaay yi leeral yenn yi yooyu duñu ci taxaw dañuy bàyyi bay ñëwaat mais nañu wax baat yi comme ça ñu gën a ñu jàll ndax dafa gudd mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi di sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu anin nabi muy jële ci yeneen tibi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na lam yatakallam waxul fil mahdi ci berceau bi mooy jamono ji nga xam ne ci la nit kiy nekk ci berceau nekk liir ah illaa salaasa lu dul ñi nga xam ne ñooy ñetti ñetti ñi ñoo wax loolu dinañ ci ñëw est-ce que ñoom kese la sax est-ce que bu waaye saa saa waxee lii day tekki ne xasru la mooy tënk na que kese ma sa wax. ci ay liir keneen masula wax loolu dinañ ci ñëw bu ñuy ñëwaat ci shara insha allahu taala di ci taxaw tuuti mu ne Isa ki ci njëkk ci ñetti ñoom ci liir yi nga xam ne ci seen berceau lañ nekk wax mu ne Isa ibn Maryam muy rasulullah sayyidina Isa di doomi Maryama alayhim assalatu wassalam benn wa sahibu Jurayj ak mbokk Jurayj waaw mu ne sahib nag muy liir ba comme que liir la la wax mooy da ko askanale mbokkam moo tax saaxib tekkiwul ne tout le temps waaja daa ka muy kañ naan mooy saaxibam mooy ànd doom dañoo euh, arab bu ko jooyalee te ñoo bokk même âge ñoo tolloo ay at ñooy ànd ak yooyu déedéet ndax kii ab bébé la woon boo xamante ne moom la ne saaxibu Jurayj waaw Jurayj benn waay la woon boo xam ne tur la comme ñu ne saaxibu Muusa wala saaxibu Ibra wala saaxibu Nguur wala saaxibu Paate wala saaxibu Nagoy kon loolu la. am saahibu Jurayj waaye Jurayj ja am na doog Jurayj mooy bébé ba nettaleem nag moom lay wax nii mu ne wa kaana Jurayj mu ngi leeral lool mu ne wa kaana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne nekkoon na Jurayjun Jurayj rahimahullah rajulan ak góor la woon aabidan jaamukatu yàlla looloon de fattaxada looloo tax nag ba moo tax sax fattaxada mu jàpp sawmaatan benn eh, benn eh, ab bërëb bu muy jaamoo yàlla sawma léegi gaa yi dañ naan église mais bu ci am esprit wu comme ni nga gise église mooy daal ab naaru monastère ab kii nanaan monastère ab voilà en en français ermitage lañ koy woo <laughs> ah waaw te <laughs> waaw boo xam ne ñooy le genre église boo xam nañ koy tabax boo xam ne nit ki fa lay nekk rek di jaamu yàlla waaw mais bu yem daal boo xam ne pour moom kese la woon waaw fa kaana fiha mu nekkoon nag ca biir bërëbam boobale mu tabaxoon ne woon ngir jaamu yàlla kese la fa atatu ummuhu léegi nag benn bés ndeyam daal di koy dikkal wa huwa yusalli fekk mu ngay julli waaw loolu woon ne julli daa yàgg ci kaw suuf borom bi génnu fi diine ju amul julli wa huwa yusalli mu ngay julli fa qaalat léegi nag yaayam ne ko yaayam ñoo ñëw dikkal ko nag foofale ca ca fa muy nekk di di lëlu di jaamu yàlla muy foofu la nga xamante ne mooy bërëbam boobale fa qaala mu ne ko yaa Jurayj e yow Jurayj fa qaala Jurayj ne yaa rabbi e woo boroomam ummi ah sama yaay de mu may woo wa salaati te maa ngi nii soobu naa ci sama julli ji mooy di hésiter lan laa war a def est ce que dagg sama julli ji wuyu sama yaay wala damay continuer waaye nag ah fa aqbal ala salaatihi mu daal di dëgmal nag ci li nga xam ne mooy julleem léegi lii da ko wax ci kaw wala ci suuf loolu wala da koo xalaat rek loolu insha allah nañ ci taxaw insha allahu taala ne nag kon nag mu naan ay sama boroom sama yaay de mu ngi may woo wa salaati te nag sama julli jii de soobu naa ji fa aqbal ala salaatihi léegi nag mu jël décision mooy mu continuer aqbala mu dëgmal ala salaatihi mooy wëyal julleem ji continuer julleem ji muy def naafila la woon fan sarafat léegi nag ah yaayam de xam ne moom doom ji wuyu ko juree ji mu dal di wane gannaaw dëpp daal di dem walla maa min al-ghadi ba nga xam ne nag ca suba ga atathu mu dikkalaat ko wa huwa yusalli fekkaat waaw saadafat mooy dafa daje. tombewaat doom ji di julliwaat di juróy ji mi fa qaalat yaay ji woowati ko ne ko yaa juróy ji eh yow ji fa qaala ah mu ci lam waxon dimb rek ay rabbi ummi wa salaati ah sama borom yi mi ne de ummi sama nday de may woo wa salaati te teg sama julli ji soobu naa ji fa aqbala mu mujj laa décision ba nga xam ne moom la jëloon rek mooy daal moom moom mu wéy fa aqbala mu dëgg ma la ala salaatihi ci julleem ja daal di continuer fa lamma kaana min la ghad ca ñetteelu fan ba nag mu dëgg ba nga xam ne ca la beneen su bëgg a jot atat hu ndayam moom la daal di koy dikkalaat wa huwa mu fekkaat ko jamit yusalli muy julli fa qaala nday ji waxati ñetteeli yoon yaa Jurayj ji e yow Jurayj ji fa qaala Jurayj ji ne ay rabbi ummi wa salaati ah saa borom lii yéemeeti na ummi sama nday de mu may woo wa salaati te man nii de sama julli jii de soo booti naa ci comme ni ma defoon ñaari fan yee de fa aqbala mu jëlaat décision yi mu jëloon fa aqbala mu dëgmal ala salaatihi ci julleem bi daal di koy wëyal daal di koy continuer fa qaalat fii nag yaay ji nag mer mooy mer na nag ah sa maman est en colère nag est en colère. elee ameer bee waaye mer na de mu ne nag allahumma ee eh, yow sama borom laa tumit maa ngi lay ñaan ka bul sama doom jii di juróy ji hatta lu dul yanzura mu xool ilaa wujuhil muumisaat mu xool ci li nga xamante ne nii mooy eh, eh, xar kanamu ñi nga xam ne ñooy jaaykatu seen bopp yi moo tax al muumisaat moo tax al imaam an-Nawawi bi ñuy jàng sànq la mu njëkk a firi ci baat yi ndax waxoon na ne bu amee ay baat yoo xam ne gis na ne moom da jar nañu leeral ko dina ko leeral mu ne al muumisaatu ca suuf bi tom ni mil uulaa bul wax mii mi wala neneen de mu la ngay wax muumisaat mooy dañuy damma de maska damma la bi nga xam ne miim bu njëkk bi wa iskaanil waayu waaw lañ koy sukkoon moo tax doo doo ko jàng waaw wa kasril miimi miim ba ca tegu di ñaareel ba na ngay def mi mi mi asaniya may ñaareel wa bi siini tagal muhmal ak siin gu wow ka moom nga koy wax gul wax muumi shaat waaye muumi saat ngay wax mu ne ñooñu nag wa hunna ñoom nag muumi saat ñoom bi azzawaani ñoom ñooy njaalookat yu jigéen ñi wal iyaazu billah mu ne wal muumi satu kanta benn bi ndax muumi saat mooy lu baril muumi sax mooy lu bareel benn bi nag mooy muumi sax mu ne azzaaniya mooy ki nga xamante ne nii moom day jaay boppam ak jigéen la goo xam ne prostituée la kon nag ñu delluwaat fi nga xam ne moom lañ nekk ci ci ci xadiis bi mu ne kon yaay ji daal lool la ko ñaanal nee na boroom bi allahumma la tumithu borom bi tabaaraka wa taala man mii de di ndawi juróoy ji maa ngi lay ñaan juróoy ji mii may woo boobu ba léegi ñetti fan mu naan mu mu continuer ci julleem ji ay way kooku de bu ko faat moom mukk lu dul mu xool ci xar kanamu ñi nga xam ne ñooy prostituées yi ñooy njaaykat seen bopp mooy daal na am fitnaal ko ci ñoom mooy ko ah, ci ay prostituées yoo xamante ne dina am ak ñoom problème ba bu boobaa moom dina xam léegi nag mu ne nag léegi bi mu naanee lool léegi nag daal di dem yoonam fa tazakara banu israil lii day wane ne ñii ci waa banu israil muy doomu israil yi di Seydina Yaqub di sëtëm yi ci la bokkoon bu ñu la nee doom nag bul dee doom yi mu jural gañoom directement déet mooy sëtëm rek comme tey ni ñu naan yahuud yi ñooy banu israil loolee tekkiwul ne fii mu ne isra boo demee seen baay moom mooy israil mooy bàyyi kon nag mooy sëtam mi nag ñoom nag ñu daal di nekk nag fa tazakara ñuy fàttale ko nag di waxtaan dañ seen biir ah ci mbiru benn bés juray jan ay way juray ji muy kawe na de wa ibadatahu ak jaamu yàllaam ji mu nekk way way way way juray ji moo mën a jaamu yàlla waaye ana kan moo mel ni juray ji waaye ci ci ci dogom lépp jublu boroomam tabaaraka wa taala bi nga xam ne nag ci la ñuy wax lool mu ne wa kaana imra'atun baghi amoon nag benn femme boo xam ne moom jaaykatu boppam la woon de day prostitué wu moom yutamattalu bi husniha ab jaaykatu boppam la ñu woon muy ab prostitué waaye nag boo xam ne bu bu jéggi woon day ci taaru ba sax yutamassalu dañ doon joxe misaal bi husniha ci taaram buñ doon wax jigéen gu taaru jamono yooyu moom lañ doon joxe misaal malgré loolu ah da doon jaay boppam de waaye nag borom bi mayoon amoon na ko taar xalam jigéen boobu nag ne fa xaalat nag mu dégg waa banu Israaïl li tagg juróy ji di wax jaamu yàlla am di mu ne leen hee fa xaalat mu ne leen in bu leen soobee bu leen neexee de <coughs> la aftinahu dinaa ko tenter dinaa ko séduire dinaa dem daal di fay jaay jaay samay daaguwaale ba ba ba juree ji daal ah xel mi daal di wëlbatiku nag mu daal di ànd ak man njaaloog man daal di jaxasoog man de fa ta'arradat lahu ah mooy gaa yi ne ko waaw baax na waaw mooy taqdir bi loolu la comme ni mu reere ci leneen riwaaye waaw léegi demal comme que nee nga man la koo tenter juree ji mbii nga xam ne ni mu baaxe ta sell nga ne di ko tenter man nga koo dévier demal <laughs> dem ku ku ko sàggan rek voilà sàggan lool xeeñu la nga xamante ne nii moom daanaka moom boo kiiwee boo mayul ah gaa yi xam nañ ni mu demee léegi nag waa waa ñëw ci juróoy ji ay yoo xamante ne daal moom ngir daal di koy tànke ngir daal di koy séduire ngir daal juróoy ji nii daal di tab di njaaloog moom léegi nag bi mu ñëwee fa ta'arradat la mu daal di gaaral boppam mu daal jox boppam daal juróoy ji daal ngir daal ne moom mën naa ànd ak moom waaye falam yaltafit ilayha sax ci moom quoi quoi waaw loolu la de lu bon moom bul fi nekk li gaa wax naan non bàyyil gaa yi xool lu bon lii ba xam ko loolu dina tax loolu wax iblis la voilà lu bon moom am nafsu bakkan bi nga xamal ko boo jeex na moo koy seeti voilà lu bon moom moo tax loolu waxi la yoo xamante ne nii ñi nga xam ne xamuñu dara dinañ ci gën a ñëw ñoo koy wax ne kon nag juróoy ju falam mi yaltafit ilay mais dafa gestuwul sax ilay haa di ko xool voilà parce que xool boobu ngay bay nazratun la bu garaaw boo xam ne summu iblis la posonu iblis la boo xamante ne nii jaxu iblis la boo xam ne moom la lay njëkk a ci sa ci sa xol bi boo koy xool bu la borom bi repêché wul aar la wallahi da ngay tàbbi ci mbiri noo tax falam yaltafit ma ne daa gestuwul sax ilayha ca ndaw sa léegi nag ndaw sa xam ne bon sooy na ko waa li mu bëggoon man na ne ndax juree ji moom moom moom da koo kittewul sax nekk fi wax di ko geestu wala di ko xool moom fi mu sëggala sëgg nanguwul sax xool xar kanamu ndaw sii di caaxaan fii ci kanamam léegi nag fa atat léegi nag ah ndaw si xam ne noonu la demee mu xam ne moo plan wam bi mu tëraloon daal ngir daaneel ki nga xam ne mooy mooy mooy juree ji daal doxul nag léegi nag fa <coughs> mu daal di dem atat ndaw sa dikkal moom prostituée boobale raayan koo xam ne moom nag ab ab berger la woon mooy ab sàmmkat la woon kaana ne kon na ya wi ilaa sawmaati nga xam ne moom ay ay ay xaram yi mu doon sàmm ak bëyam yàgg yooyu da ko doon indi ba ci suufu li nga xam ne mooy mooy mooy mooy bërëbu juré ju boo bële muy jaamoo yàlla ndax dafa kawe woon am ay état ca kaw moom la doon nekk moom nañu nag ci suuf comme forteresse rek boo leen gisee ta tay mooy nag ca suufam moom bi muy sàmmkat bi la indee xaram ba mu daal di fay nekk foofu le nag di ah di fa reposer wu ya wii di dem foofu la ngir reposer wu fa daal di fay dalluwu léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci kookee nag la ñëw léegi nag bi mu ñëwee ci moom nag lan la ndaw si def lan la prostituée bi def bi mu dikkee nag mu daa fa am kanat humin nafsiha mu jàppandal ko boppam nag mooy ah séduire nag ki nga xam ne mooy mooy mooy eh, mooy mu tante daal di séduire daal di jëngal xelu ki nga xamante ne nag mooy mooy sàmmkat bi léegi nag ba sàmmkat bi miir miir ci moom lool ba bëggul daaldul àgg ci moom rek ndaw si daal di koy jàppandal boppam mooy ba mu àgg nag ci moom daal di njaaloog wala wal iyaadu billah léegi nag bi nga xamante ni nii nag lool xew na fa waqaa alayha ba mu ko jàppandalee boppam ah fa waqaa alayha waa ji dem ak moom ba njaaloo daal ba àgg moom ci li nga xamante ne àgg ci kawam njaaloo ak moom fa xamala ndaw nag daal di jëy jële benn ëmb nag boo xam ne moom la fa jële falam maa wala dat bi nga xamante ni nag ah al jamono di dem jamono di dem ba ndaw si nag daal di wëtin xaalat nag mu ne huwa min jurayj gis nga doom jii ma am wala gis nga sama ëmb bii nii ak sama doom jii nii nga xam ne moom laa jur nii muy bu bees sama wasin gi nin juróy ji xale bii de ci juróy ji mali moo ma ko teg de moo ma tooñ bu doon waxi wolof mooy ki nga xam ne moo jaar sama kaw de fa atawhu léegi nag waa banu israil ña mu ko wax alayhi salatu wassalam ñoom ñoom prudent wu ñu mooy teew ñu ñu daal di dikkal juróy ji ca saase fastanzaluhu ñu ci moom ne ko hé wàccal fii laa wax ci sa kaw étage bii nga yéeg sa ruq bii ah sa fii nii nga xam ne fi ngay wéet naan dangay ngay jaamu yàlla ah yow acca wàccal fii ndekete yow mii yaa yées yow juré ji ndekete ah oh, ndeke li ngay làqu fii yow yow yées kese nga fi ne mustanzal woo ñu sàkku ci moom wàcc bu pare wàcc ko wa hadamu sawmaata enn yi dañoo taxaw ca kaw di ko kii ah woo ko woo ko moom mu ngi doon julli faalewu leen léegi jekki rek gaa dégg gaa yi di toj li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy mooy fondation yi ak ci suuf mur bi di toj mur bi eh gandum kii la rek mu yëg ko rek daal di yëru na leen way gaa yi jàpp ko ñëw gén mu wàcc gaa yi jàpp ko wahadamu ñu daal di ñu daal di damm dammaate daal di yàq sawmaatahu la nga xam ne mooy bërëbam boobale mu doon jaamu boroomam wajaalu ñu nekk nag yadribuunahu tàmbali di ko dóor yi dóor waaw muy laa fuul rek gaa yi di ko dóor diit ku nekk di dóor ñii di kaj ñii di tulli ñii di dóor yi ndek ñii di kii di ko xëcc fa xaala mu ne leen waa maasa am na ko waa waa waa ci ci kaw ci ci taw yi fu nekk gaa di dóor ak a wax ñii di kii mu ne leen mais ma sha'nukum mais lan mooy seen mbir ba ngeen may dóore nii di ma di ma pamti pamti fa qaalu ñu ne ko zanayta bi hadhihi al-baghi ha yaa gina xam lu xew ngay xam ko ngay ñàkk xam-xam lu nii zanayta yow mii daal yaa yaa àgg te njaaloo bi hadhihi al-baghi yii ci ndaw sii nga xamante ne moom jaaykatu boppam la ndekete yaa ko yaa ko yeetal ba mu ñëw sa fii nga daal di njaaloo moom fa wala dat min ka mu am doom nag boo xam ne ci yow mii la jógee nag juróy ana sabi waa ana gone googu li nga xam ne nee ngeen man maa ko jur ana liir bi fa jaa'u bihi ñu indi liir bi fa qaala mu ne da'uni hatta usalli mu ne bàyyi leen man dama leen di ñaan waa dóori ngeen may dóor ah mooy taxaw nañ di wax ak moom mu ne leen ak arrêté leen ba li nga xamante ne nii ngi laa jullee da'uni bàyyi leen ma waaye hatta usalliya ba ni nga xamante ne nii man ci laay jullee ah julli may leen ma julli li nga xamante ne nii mooy ay rak'at rak'al sama borom may leen ma hatta usalliya ba ni nga xamante ne nii moom laay jullee de gaa yi ne ko ay wax voilà gaa yi may nañ ko fa salla mu daal di julli fa la man sarafa bi nga xam ne ci la pare ci julleem nag daal di sëlmal ata sabiya mu dëgmal ci fi liir bi nekk mu fata'ana fi batnihi mu daal di jam ci biiru jël baaram duut ko ci biiru ngone si liir bi wa qaala mu ne ko yaa ghulaamu e yow liir si man abuka ana mooy sa baay qaala liir bi daal di wax ne fulaanu ni ra'i waa ji nga xam ne diw wax na turam bi nga xam ne moom mooy sàmmkat bi ah kon kii wax na wax na la Seydina Isa ñetta wax Seydina Isa saahibu Jurayj ji mooy kii kon xale bi wax na de nee na fulaani ni ra'i diw mi nga xamante ne nii mooy sàmmkat bi de mooy sama baay fa aqbalu ala Jurayj ji gaa yi xam ne nag kon dañoo juumoon quoi ñoom vraiment daal prudent wuñ woon teeyuñ woon dara oh! tey baax na ci ndox waaye ci nit la gëne ñu xam ne daal def nañ erreur nag ci duma yi ñu ko jot a dóor mag nga xam ne sax moom lañ faj fi nga xam ne fa la doon wulale den lëlu di jaamu boroomam fa aqbalu ñu daal di dëgmal ala Jurayj ñoom waa banu Israayil ñoo ñu ne alayhi salaam ñu dëgmal ci Jurayj yuqabbiluunahu yi daal di wóor di di di ko di ko di ko fóon nag di fóon fu nekk ci moom waaye tamassahuuna bi di ko raay ah bil an ah waaye yow ndekete ndekete yoo ñun daal ñoo juum waaye tamassahuuna bihi <laughs> ñu daal di nekk nag di ko di ko raay di raay nag di ko di ko fóon ak raay ah di kii nag ah waay ñii di ko jàpp di ko di ko di ko di ko akolaat di ko xëcc di di laal ci yaram bi fu nekk nag ah wa qaalu ñu ne ko nabni maata sawmaataka min dahab léegi daal comme que juum xam nga ne ñaa defa nii dañuy daba saw maataka li nga xam ne mooy sa fi nga doon jaamoo yàlla te ñu toj ko min zahabin léegi au lieu ñu def ko ci ban la woon waaye nag dañ koy def ci woor xaala mu ne leen laa mukk mukk mukk duma ko d'accord aiduha min tin delloo leen ko rek min meroon bu ma ngeen koy defaraat defaraatal ma leen ko li nga xamante ne moom mooy ban bi mu nekkoon kama kaanat kenn li nga xam ne noonu la nekkoon laa da ngeen koy toj fa faalu gaa yi daal di koy def léegi kii mooy ñaareelu xale boo xam ne wax na ginnaaw Seydina Isa ibnu Maryam alayhim assalatu wassalam léegi nag yonent bi salawatu rabbina wa salaamuhu alayhi di continuer nag ci beneen xale bi mu ne ñett léegi kooku mooy ki wax mu ne wa bayna sabiyun léegi nag bi nga xamante ne ni ba nga xamante ne sabiyun ab liir yarda'u mu ngay namtu min ummihi ca weenu fa marra rajulun benn waay daal di romb raakibun ala dabbatin fariha benn waay boo xam ne mu nga war un vrai cavalier bu man gawar waay daal di war ala dabbatin ci benn dabba benn fas farihatin boo xamante ne nii imaamu Nawawi rahimahullah ginnaaw bi mu waxee ci muumi sa azaniya mu ne wa qawluhu kanta wax ji wax dabbatin fariha mu ne bil faayile de loolu baat boobu bul wax qaariha bil fariha la bil faayi ay mooy haadiqatin nafisa mooy boo xam ne fas la woo xamante ne nii intelligent la te te mooy du n'importe quel fas de fas la yoo xam xam nga fas dafa am race yoo xamante ne nii yi nga pur sang yooyu ak fasu Dubaay yooyu yi nga xamante ne yooyu cher yoo yële moom nag noonu la mel ba pare nag daal di nekk koo xam ne ku intelligent la fasu muus la nga xam ne jarul rek ñu koy dóori yaraka ay kii wakat kii moom day xam di nand nga xam ne moom boroomam noonu la ko soxlaa de mu ne nag waaja nag fas wu mel noonee la waroon de mu ne koo xam ne dafa waroon ci fas woo xamante ne noonee la mel wa sharatin hasana léegi al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa shara wa sharatu wa sharatu mu ne bi shinil mu'jama mooy tu shin lu goo xam ne gu tooy la de ne saara di ko def gu tooy bu boobaa di nga juum wa shara waaye wa taxfiifi ra ra bi bu ko def shadda de comme ni ma juume shaa asharatu mooy raa bi da nga koy woyofal bu ko def shadda mu ne wa hiya te nag loolu li muy tekki mooy aljamalu zahiru vilayati wal malbas mooy leer buté goo xamante ne nii ak taar goo xam ne az zahiru dafa feeñ fil hay'ati ci boo gisee nit ki alluram ni muy doxe rek nga xam ni ko kii rafet na waaye wal malbasi ak ni muy solo mooy boo ko gisee dafa rafet waaye ba pare xam nga loolu am ñoo xam dañoo rafet ba pare buñ solee lu rafet dañuy gën a rafet am ñoo xam ne nag moom rafetuñu waaw mais buñ solee dañoo xolu rafet voilà léegi <laughs> yooyu <laughs> waaw gaa yi gaa yi gaa yi yëngatu ci wàllu jamaal xam nañ loolu le ak ñoo xamante ne nii ñoom dañoo rafet waaye bon soluñu loo xam ne ñoom seen sol ko rafetul waaw léegi ki yoolu nag gaa yi dañuy ràññee ci rafet ba pare sol koom rafet col koom rafet am ki nga xam ne rafetul waaye col a rafet ak ki nga xamante ne rafet na waaye col koom rafetul ay de suite loolu yéen waaye waa ji nag daa boole ñaar yi gën a kawe rafet na ci bindam ni ko yàlla bindee ba pare col koom moom bu solo rek nga xam ne waa ji moom il n'est pas n'importe qui te tardé borom bi tabaaraka wa taala daal dina ko ci may léegi nag moom na naan wa sharatin hasana mu ne kon nag mu ne waajooju noonu la meloon war fasu baax te rafet te baax moom it mu rafet ak col koom rafet fa qaalat ah yaay ji mooy doom ji mu ngi nàmp yaayam waa ji romb waajooju romb war yaay ji ne ah fa qaalat ummu yaayu gone googale di nàmp ne allahumma ij'al ibni misla hada ne allahumma eh yow sama borom ij'al waaye maa ngi lay ñaan nga def ibni sama doom ji di nàmp sama wen misla hada ku mel ni waa ji di romb yal na ko melal nii waaw fa taraka sadya gone gi ci saase mu bàyyi ween wa arrêté nàmp bi wa aqbala ilayhi mu daal di geestu xool dëgmal xool kii romb xool ko xool fa nazara ilayhi mu daal di sànni bëtam xool ci moom fa qaala ay bëtam mu ne fa qaala mu ne allahumma gone gi wax allahumma liir bi allahumma yow sama borom laa taj'alni misla yal na bu ma def comme waa ji lii may wax waaw summa aqbala bi wax waxee la bu daal di dëgmal ala sadihi ca ween wa nga xam ne moom la doon namp fa ja'ala yartadi'u mu continue nag di namp ya sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu dugalal ñu fii jumla i'tiradiya muy mise en opposition ngir leeral benn mbir mu ne faka an nii nii ma leen koy nettalee yéen ñi may nettalee hadis bi mu ngi mel ni man anzuru ila rasulillah maa ngi dundaat seen bi événement bi xew-xew bi bi koy rent bi alayhi salaam di nettali yahki wa huwa ta moom alayhi salaatu wassalaam dawal yàlla li mu ngay miime mooy mu ngay def comme na nga xamante ne nii noonee la xale bi doon def irtidaahu na mu doon nampe yonent bi alayhi salaam di leen ko nam di leen nettali mbir mi di leen wan na mu doon nampe bi isba usba loolu musallasatul euh, hamza la mooy man nga ne isba is bu ahi man nga ne as bi ahi man nga ne is ba loolu lépp baax na i u a bi usbu'i mu ngi koy def ak baaraamam as-sababa mooy man moom la war a mooy bi ngay joxar bee nit ki booy xulóot ma pare boo ma fi liiwee dama lay defar ak nangam ak nangam mooy rek as-sabaha bi nga xam ne moom la ñuy sabbal booy booy sujo boo booy taaya moom ngay yëngal baaraamam boobee moom la yeneen tubaab yi saa saa am jëloon di eh, eh, mime mooy di def. comme ni xale bi doon nàmpe di ko def dugal di ko def ci gémmiñam di wane ne nii la doon nàmpe fii fii dugal ko ci gémmiñam fa jaala yamussuha yeneen tiberay saab saab nekk koo xam ne nag mu nga doon macc baaraamam ba di ko wan ne ne xale bi di leen wan ne xale bi nii la doon nàmpe summa qaala ginnaaw yeneen yonent yi alayhi salaatu wassalaam bi mu defee geste boobu bële def loolu le wan leen ni nga xam ne noonu la xale bi doon nàmpe bi mu dëgg malaatee ci ween wi summa qaala ginnaaw gi mu ne mamarru bi jaariya léegi nag ñu romb bi jaariyatin li nga xamante ne nii mooy benn jigéen mooy nda euh, euh, wahum yadribunaha ñu ngi romb benn jigéen benn xale lu jigéen wahum te gaa ya ñu romb ak xale lu jigéen ba yadribunaha ñu ngi koy kawti kawt ñu ngi koy dóor di ko pamti pamtee di ko dóor waaw wa yaquluna ñu naan xale bu jigéen ba di ko xëcc ko dóor naan ko zanay ti sarak ti yow mii non seulement da ngaa njaaloo waaye da ngaa sàcc teg xale bu jigéen ma mu nga leen di wax bañ koy dóor ko di ko di ko pamti pamtee waxiya ta moom taqulu mu nga naan leen hasbiya allahu wa ni'mal wakil hasbiya doy na ma allahu sama borom mi nga xam ne mooy allah wa ni'mal wa ni'maka baax alwakiilu ki ma wàkkiirlu man seen dóor yii ak yi ngeen di wax lu tax ma ne maa ko def te defuma ko ñaar yi ngeen ma tuumaal yépp defuma ko sama boroom nag doy na ma seede ci lii ma leen di wax wa ni'maka ëskay alwakiilu ki nga xam ne moom laay wàkkiirlu moom laa wiir samay mbir fa qaalat umma yaayam nag mi ngi gisee kii ah ndaw sii ñu romb ñu gaay di ko def nii nday ji ne allahumma tabul fàtte xale bi mu ngi nàmp ba léegi fa qaalat mu ne ummuhu ndeyam allahumma yee yow sama borom laa taj'al ibni mislaha bul def sama doom bii ma yor di ko nàmpal bu ko melal ni kii mukk bul def mu ni mukk mu màgg mel ni ndaw si ñuy dóor di ko def nii fatarakal radaa gone gi daal di débé bi daal di bàyyi nàmp ngam doon nàmp wa nadara ilayha mu jël ñaari gëtam yo xool jëme ca ndaw sa nga xam ne nit ñaa ngi ko wër di ko duma di ko dóor di ko wax naan ko yaa njaaloo yaa sàcc mu naan leen ah borom bi doy na ma de tawa ni'ma eskey mu xool ko fa qaala liir bi ne allahumma ya sama borom ij'alni mislaha yal nag ma def comme ndaw si ñuy dóor a duma naan ko da ngaa sàcc da ngaa njaaloo mu naan Yàlla doy na ma wa ni'matu al wakiilu fa qaala léegi nag mu ne bi mu waxee lool fata kon nag mu ne fa hunaalika taraaja al hadiis foofee nag taraaja la ñu jokkalante al imaam an-Nawawi rahimahullah ci suuf lañ jàngoon mu ne wa maana taraaja al hadiis la ganta maanaawu li nga xam ne mooy taraaja al hadiis ay haddathat as-sabiyya wa haddathaha mu ne loolu mooy ñu jokkante ay kaddu daal mooy yaay ji daal di wax mooy ay. ah li mu ci jublu mooy haddasati sabi nday ji daal di wax doomam ji liiram bii muy nàmpal wa haddataha doom doom ji di wax ak moom mooy discussion moo am xiwaar muy dialogue moo am ci seen diggante mooy dañoo waxtaan nekkul ne xale bi daa wax ndaw daa wax bële rek après nopp léegi mooy xam nga bu njëkk bi mooy dafa romb waa ji daa romb ak warkat bi gawar bi naan yaay ji gis ko mu yéem ko mu ne yàlla yàlla nga def sama doom ji lii mu xool doom ji bàyyi li muy naa bu xool liir bi ne yàlla yàlla na bu ma melal nii léegi mooy xam nga wax mooy kii daa ñaan fee kii ñaan fii moom moom mu ñaan yaay ji ñaan mu ñaan ñu di rombaan ndaw si ñuy duma yaay ji ñaan moom mu ne mukk yàlla bu ma ko def léegi nag après ñoom ñaar nag ñuy waxtaan nag ci affaire yooyu loolu la daan fa daraaja ñu daal di jokkalante waaye delloowante al xadiisa li nga xam ne mooy kaddu gi kii di wax keneen ki di ko tontu léegi mu ana lan la ñu wax mu ne fa qaalat yaay ji ne marra rajulun man de yéemu naa marra romb na rajulun ak góor hasanul hayati koo xamante ne nii ku rafet ak ak ak ak ak taar la gisin ak li ne noonu borom bi bindee ak aluram ak li muy dégager ak lépp nga xam ne xar kanamam ak léppam boo ko gisee lépp a ma ceene lépp baax mooy lépp a mat voilà dafa mat sëkk ni nga koy gisee noonu le fa qultu man ma wax allahumma e yow sama borom ij'al ibni misla yal na nga def sama doom jii di yow mii bébé bi ah mislahu ko mel ni waajee fa qulta yow sama doom jii di bébé bi nga ne allahumma e saw sama sama borom la taj'alni yal na bu ma def mislahu ko mel ni mel ni kii de wa marru ñu rombati bi hadhihi ama ci jigéen bii nga xamante ne nii mooy ndaw sii wa hum yadribunaha te ñoom ñu ngi koy dóor ña ko fekkal wa yaquluna ñu ngi ko naan zanayti ngaw de daal di ngay daal di ngay njaaloo saraqti daal di ngay toje daal di ngay sàcc de fa qultu ma ne allahumma e man fa nday ma ne allahumma e sama borom la taj'al ibni misla yal na buy la sama doom mel ni ndaw sii de fa qulta yow mii sama bébé bi yow sama doom di nga ne allahumma ij'alni misla yow yàlla def ma ni nga xamante ne sama borom yàlla nag ma def nag kom ci qaala léegi nag mu ne inna dhalika ar-rajul léegi nag ah, ya muy muy leeral nag yaay ji mu ana lan moo tax mu waxoon ca gawar ba lam ñaanoon ba yaayam ñaanee mu ñaan contraire waaye lan moo tax ndaw sii nga xam ne moom lañ mujj romb bi yaay bi ndeyam ñaanee moom mu ñaan li nga xamante ne nii mooy le contraire léegi nag muy leeral loolu ne de nee na allahumma léegi nag mu ne ko xaala bébé bi wax lii mooy shahid bi ci mbir mi mooy ñetteelu xale li nga xam ne moo wax gis nañ fi mu waxe waaye fii nag daa jokkalante discuter ak ki nga xam ne mooy ndayam xaala muy leeral ndayam nag lu tax mu ne inna zalika ar-rajula kaana jabbaara gis nga ki ñu njëkk romb waajooju warkat boo bële gawar boo li muy rafet rafet amul taar taar dafa nekk koo xamante ni nii jabbaara ku rëy la ab despote la ab tooñkat la boo xamante ne nii day noot nit ñi ci maali foro di leen jaay de moo leen ëpp doole lu mu leen neex def kooku nag moo tax waajoo jële man moom bëgguma woon ah nga may ñaanal may mel ni nit koo xamante ni mooy ku mel noon tyran bi mu doon tooñkat bi mu doon kooku la de fii mu ne daa am ñu moo xam ne moo leen noot di leen noot noot leen ci maali for abuk tooñ lool moo tax ma ne ah fa qultu ma ne nag ba boobaa ba ma ñaanalee ma mel ni moom ma ne allahumma e yow sama borom la tajalni waay waay bu ma def mislahu waay ku mel ni waaji waay wa inna hadihi kanta ndaw sumuy nag nga xam ne moom nga may waxtañu romb ñu ko doon dóor na gaayaa nga nan ni ko doon dóor zanayti walam tazni ñu ko naan yow mii da ngaa njaaloo walam tazni ta wax li ñu wax wuute naag li am de moom masula njaaloo wa sarabti ñu ko naan walam tasriq te nag masula sàcc de masula fab dara fa qultu looloo tax yow sama nday ma ne allahumma man bébé bii man liir bi allahumma yow sama borom ni misla yal nag ma def ni moom mooy nekk koo xam ne ak dundam ba ni muy ci masula mooy yàlla njaaloo wut te nekkul koo xam ne dafa sàcc malgré li nit ñiy wax ci yow waaye li am solo na fekk daal fa yàlla loolu amut waaye kantaay ñiy wax yooyu bariwut solo kon nag mu na xadiis bii de muttafaqun alayhi al imaamu yu ak al imaamu muslim ibnu al hajjaaj abul husayn rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo waaye léegi laaj bi mooy est ce que ñoom dong ko ñu ne la déedéet seen sëriñ al ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy indi moom ci musnadam ñeenti bërëb kanta al imaamul Buxaari rahimahullahu taala moom andi na ko ñeenti bërëb ci Sahih bi kanta al imaamu Muslim ibn al Hajjaaj Abul Husayn moom andi na ko benn bërëb da koo andi tegale ñaari hadiis yi kon nag mo ngi noonu le kanta al imaamul Buxaari léegi dañuy wax rek nan lañ ko soloowe waaye xam nga ne moos duñu jàngaat loolu comme niñ ko doon faral di defee kon al imaamul Buxaari rahimahullahu taala andi na ko ci bërëb yu bari waaye bërëb bi nga xamante ne nii moom la ko gën a guddale mooy bërëb bi nga xam ne ci kitaabu ahadithul anbiya wala kitaabun ahadithul anbiya salawatullahi alayhim baabu qawlillah ta'ala wadhkur fil kitaabi maryam kon nag foofu la ci téere boobu téere nettali bi yonent yi sallallahu alayhi wa sallama yal na julli yàlla salawaatullahi julli yàlla ak sëlmanam nekk ci ñoom bu bu buntu ba nga xamante ne nii ci boobu moom la borom bi naan wazkur tuddal fil kitaabi ci téere bi Maryama ndaw sa nga xam ne ju sell dañ doon wax Maryam mu ne haddathana Muslim ibn Ibrahim al imaam al Bukhari al haafiz rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana nettali nañu muslim ibn ibrahim di muslim ibn ibrahim al asadiyu al azdi al farahidiyu mawlaahum abu amr al basri rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana nettali nañu jarir ibn hazim gisoon nañ ko jadaa bi ñu génn muy jarir ibn hazim ibn zayd ibn abdillah abu nadr al basri al jahdami rahimahullahu taala an Muhammad ibn Sirin mu jëla ko ci Seydina Muhammad ibn Sirin al-Anasiyu al-Basriyu rahimahullahu taala waxoon nañ ci seeni mbir ak i sœuram ak i frère am ci jamono yële an Abi Hurayrata moom moo ko jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa arda boo xoolee kon da ngay gis ne càllale bi mooy Basri yu na yi lañ ñoom ñépp ñooy waa Basra bam de Seydina wa mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala lam yatakallam fil mahdi illaa thalaatha Iisa léegi nag noonu la wa kaana fi bani Israa'iila rajulun yuqaalu lahu Jurayj kon nii la nga xam ne moom la ko al imaamu abu abu abdillah al-Bukhari rahimahullahu taala daal di indee fii léegi nag kanta al imaamu Muslim ibnu al-Hajjaj léegi mu tudd hadis bi càllale li li li nga xam ne nag moom mooy eh, terme li nga xam ne mooy kaddu yi nga xam ne moom la ak imaamu Nawawi rahimahullahu taala daal di indi moom imaam Muslim moo ko solo. kon nag mu ngi noonu le rahimahullahu taala kanta al imaamu muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhi moom nii la ko solo mu ngi ko indi ci kitaabul wal adab ci buntu boo bële moom foofu la bi nga xamante ne mooy wax ci mbaax ak jokk mbokk ak ay ay ay ay teggin baabu bunt bi nga xam ne moom la leen ci surah yi def taqdiimi wala baabun taqdiimu boo ci wax baax na baabu taqdiimi birril waalidayni ala tatawu ala tatawwu'i bis salaati wa ghayriha bunt bi nga xam ne jiital ah, rafetal def lu yiw jëme ci say ñaari waajur nga xam ne moom ngay nekk loo xam ne moom ngay prioriser moom ngay féetal kanam ci li nga xam ne mooy mooy tatawwu salaa ci julli joo xam ne ak euh, euh, jaamu yàlla joo xam ne da koy def ngir jege sa borom te mu nekkum naafila moo xam julli walla leneen bu boobaa bu sa bàyyi bu la sa bàyyi woowee boobu nag da fexe yow nga nekk koo xamante ne nii. da ngay da ngay jiital li nga xamante ne mooy mooy prioriser féeteel kaw li nga xamante ne kanam li nga xamante ne njëkke sa wooteeg baay wala sa wooteeg ndey wala sa wooteeg baay foofale fa la ko ndee al imaamu muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhi wax naa la ci ñaari kàll la ko dafa indi xadis bu njëkk bi indi dégg yaa ciy teg kantaal xadis bi nga xam ne mooy bii imaamu Nawawi indi mooy bi ñu la wax nii ndax buntu boobu la indi ñaari bu xadis ñu indi moom moo nekk nii nag mu ne haddathana nettali nañu Zuhayr ibn Harb di Abu Khaythama muy sëriñam di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala muy an-Nasa'i Abu Khaythama rahimahullah gisoon nañ ko ci jotaay bi ñu génn qaala mu ne haddathana Yazid ibn Harun mu nekk ñu nettali mooy Yazid ibn Harun ibn Zadi Abu Khalid al-Wasiti rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarana Jarir ibn Haazim mu ne ki ñu nettali mooy Jarir ibn Haazim ibn Zayd ibn Abdillahi Abu Nadr gis nañ ah, ah, baayam léegi qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Muhammad ibn Sirin hmm, Muhammad ibn Sirir ah moom lañ gisoon Jarir ibn Hazim moom lañ gisoon sànq ci riwaaya bi nga xamante ne nii mooy ba al imaam al Bukhari rahima al kon nagaan Muhammad ibn Sirin moom moo ko jëlee ci Seydina Muhammad ibn Sirin moom lañ ci sànq ci àllale bi boo gisee mooy Jarir ibn Hazim mu jëlee ko ci Seydina Muhammad ibn Sirin an Abi Hurayrata mu jëlee ko ci Seydina Abu an ilnabii sala allahu alayhi wasallam annahu qaal léegi nag ci la wax indi nag li nga xamante ne lam yatakallam fi lmahdi illaa salaasa wax li nga xamante ne naka noonee la ko al imam an-Nawawi rahimahu llahu taala indee ci téere bi nii